ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absaara wal af'ida qaliilan maa tashkuruun kon ci laayaab juróom-ñaar fukk bi ak juróom-ñett mu ne wa huwa alladhi moom boroom boobu mooy ki nga xamante ne nii ansha'a lakum as-sam'a mooy ki nga xam ne moo leen bindal defal leen bindal leen li nga xam ne mooy ak dégg wal absaar ak ak gis wal afidata waaye moo leen defal ay xol yoo xam ne moom ngeen di man di takke moom ngeen man di xalaate qalilan waaye lu néew maa tashkuruna moom ngeen di jollee ndikk njukkal waaye di sant seen boroom yéen nit ñi rawatina yéeféer yi wa huwa ta moom boroom boobu ba léegi alladi mooy ki nga xamante ne nii zaraakum fil ard moo leen bind ci suuf si daldi leen fii tasaare wa ilayhi ta ci moom tuhsharuna ca moom lañ leen di pang ëllëg daal di leen xisaab ëllëg dee wa huwa ba léegi moom boroom boobu alladi mooy ki nga xamante ne nii yuhyi moom mooy faat moom mooy dundal wa yumiitu waaye moom mooy faat wala huuta moom dong la ñeel ixtilaaful layli wan nahaar mooy wuteeg guddi gi mooy jàllarbeku guddi gi ak bëccëg gi di jàllarbeku bu bii ñëwee bii dem loolu mooy guddi gi ak bëccëg gi loolu noonu borom bi kese la ñeel afala taqiluun moo yéen ndax da a dof ndax du ngeen xalaat yéen yéefiru màkka yi bal li am ba des tay xaalu ñoom nii dañoo misla lu mel ni maa qaala awwaluun li nga xam ne mooy seen magu yéeféer yi fi jiitu woon mooy yéeféer yi fi leen fi jiitu woon ci kaw suuf lañu wax kese lañu wax ñoom lañ lañu waxoon ñoom nee woon nañu qaalu dañ ne woon a ida mitna waxoon yonent yi leen yónni woon alayhimu salaatu wassalaam a ida mitna moo tax ñun bu ñu deewee wa kunna turaaban ñu suul ñu bañ nekkaat suuf wa idaaman ak ay yax yu fënax inna la mab wala inna la mab'uthun moo ndax ñun dinañ ñu boo dinañ ñu yebal di ñu dekkil di ñu bu di ñu indiwaat di beneen dund laqad dëgg dëgg daal wa inna ñun daal digoon nañu lu njëkk ndax nu ñun wa abauna ak suñu bàyyi ak suñu maam yi hada lii ngeen di wax yéen yonent yi aleykum salaatu wassalaam min qablu lu jiitu woon kenn nag lañ fi gisul mu dekkiwaat loolu gisuñu ko fi quoi kon nag loolu day wane ne kon yéen daal in hada quoi yéen daal lii ngeen di wax nii naan ay dekki am na daal nekkul dul illaa ludul asatirul awwalin waay waay waay nettali nit ñu yàgg nga rek. mooy ay léeboon léppoon kese amoon na fi naanaan te loolu ñépp xam nañ ne loolu ay léeb la ko waa du dëgg kon nag mbir maa ngi noonu le xul wax leen nag kon laaj leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rawatina façon yéeféru Makka yi nga xam ne ñoom d'accordoon nañ ne yàlla moo bind yii yépp muy bëgg a wax loolu waxoon naa la façon yéefér la mais ate bi moom yii yépp nekkul ci yooyu mais comme koy neen ci alayhi salaam ñi nga xam ne ñoom lañ ko yónnoon ci ñoom ñoom ñu ñoom nii lañ meloon dañoo gëmoon ne yàllaa bind mbir yi boobaa foog ñu boole ci leneen loolu nag la leen di wax ne qul wax leen ne li manil ard anakan moom suuf yi wa man fiha ak mbooleem li nekk ci suuf yi in kuntum ta'lamuna leem nekk ngeen ñoo xam ne ñu xam ngeen sayaquluna baal ma wax la li ñuy tontu ñoom dinañ la wax ñoom waa Quraysh dinañ la wax yéeféri na la lillahi borom bi tabaaraka wa ta'ala de la ñeel qul kon wax leen ne afala tadakkarun moo yéen lan moo leen teree kon ngeen di fàttaleku ko ne kon kooku kay di waaru ko kon kay comme que bind lii moom dong lan moo tax bu dee jaamu ko moom dong war da mën nekk du mënu ngeen koo def waa ndax yéen du ngeen waaru ba pare nekk ñoo xamante ne nii da ngeen di fàttaleku xam ne kay ki def lii kay comme que kenn jàppaleku ko ci woon du benn ci laata di manaata ci naa ila kenn ku ko ci jàppale ci seen yàlla yi mais kon kay jaamu leen ko moom kese qul wax leen ba léegi man ana kan rabbu samaawaat kan mooy boroom asamaan yi sab'a mooy ñetti juróom-ñaari asamaan yi ana ku ko moom wa rabbul arshil azim ak arash bi nga xam ne bu màgg bi loolu day wane ne yéeféer Quraysh yi mooy xamoon nañu luñ naan arash mooy déggoon ko amoon nañ ciy xabaar ndax ñoom loolu daa fekkoon lii mu leen di laaj ay la yoo xam ne ñoom xamoon nañ ko ba pare kene yii moom nee nañu lii yàllaa ko moom moo tax mu laaj fekk si leen ñoom ci comme que seen raisonnement voilà mooy yow dalilul <laughs> ilzam aca mu ngi noonu voilà yéen léegi comme que yéen d'accord ngeen ci lii ñooy principe bi yéen a ci d'accord mais résultat bi daa léegi mu ne leen kon nag laaj leen kan moo moom juróom-ñaari asamaan yi wa rabbul arshil azim ak borom arash bu mag bi sa yaquluuna ñoom yéeféru Quraysh yi ñoom ñoom Utba ñoom Shayba ki ñoom Abu Lahab ki Abu Jahl bi nañ la wax lillahi ah borom bi ne moo ko moom qul wax leen nag afala tattaqun moo yéen lan moo leen teree kon ragal seen borom qul wax leen ba léegi man bi yadihi ana kan la nekk ci loxoom malakuutu kulli shay mooy moomeelu lépp rek wa huwa moom yujiiru mooy ki nga xamante ne nii moom mooy yiir nit ñi de wala yujaaru alayhi te kenn du ko yiir waaye te moom mooy yiir ku ko soob te amul kenn koo xam ne bëgg na laa teg daan am nit koo xam ne man na ci dara loolu di fexe fenk fex ba yàlla du teg loolu nit kooku mu nam mu ne lii moo koy dal loolu kenn manu ko borom bi mooy yiir ñépp te moom aajowul ku ko yiir te ku mu bëgg teg mbugal kenn manu la fexe ba mbugal moom du ko dal in kuntum ta'lamun dem nekk ngeen ñoo xam ne ñoo xam ngeen sa sayaquluna dinañ la tontu ñoom yéefér yi lillahi ne ah loolu dama la kuutu kulli shay te kooku nga xam ne mooy yiir ñépp te moom soxlawul loolu te kum ko naral kenn manu ci dara ah kooku de mooy lillaa borom dina ñeel qul wax leen nag fa anna tusharun waa nañ leen leen mën a naxe ginnaaw bi ngeen xamee yii yëpp nag ba kooku moom manu ngeen koo jaamu moom dong waa nan lañ leen mën a dégg séddalee ak dëgg gi ngeen xam ne moom dong kon moo def yii yépp kon ba mën ngeen koo jaamu moom dong nan la leen nit mën a naxe daal di mel na ñuy liggéey seen xel yi ba ngeen xam ne yéen mënu ngeen a nekk ñoo xamante ne nii da ngeen koy jaamu moom dong bal li am ba des mooy ataynahum bil haqq dama leen a diggal li nga xam ne dama leen a dikkee andil leen ñoom yéefér yi li nga xam ne mooy dëgg gii di wax yu bii indi leen seydinaa muhammad bii di dëgg alayhi salaatu wassalaam wa innahum te dëgg-dëgg ñoom la kaadibuuna ay waxkatu lu amul lañu li ñuy nga xam ne moom la ñuy wax ne boo borom bi tabaaraka wa dëgg la moo def yii yépp waaye nag dafa am ay doom yoo xam ne ñoom lañ naan malaaka yi wal iyaadu billah moo taxit fokk ñu boole leen ci ak yeneen façon yàlla yoo xam ne ñoom ñoo ko defaral seen bopp yàttal ko seen bopp moom la seen suñu borom naan wa innahum te dëgg-dëgg ñoom yéeféru Quraysh yii la kaadibuuna kat lañu ñuy wax dara wu ci noonu de mattaxadallahu min walad borom bi daa jàppewul doom kenn wa maa kaana maahu min ilah amul ku mu jàppe ne kii sama doom la maa ko doomoo maa ko adopté loolu amul ci yàlla wa maa kaana maahu min ilah te moom amul beneen yàlla boo xam ne moom ba muy des da koo soxlawaale woon moom dajee jàpp ngir mbir yi mën a nekk loolu amul idan ndax mu loolu amoon de ñoom comme niñ koy waxe ñoom ñii la dhahaba kullu ilahin te ñoom kat nee nañu mbind mi yàlla bokku ko kenn moom kese ko doom bi ñu naan malaaka yi loolu amul te borom bi amul keneen ku ko jàppale loolu mooy bunt yi ngeen ma war a bokk yi waroon a ubbeeku ba taxoon ngeen war naa bokkaale te loolu manula ne mooy mais yooyu sax daa amul kon nag mbir mee ngi noonu idan ndax loolu bu amoon koo xam ne day doon jàppale borom bi ci loo xam ne mooy lii day wane ne kon borom bi matul kon yàlla moom matul ndax moom dafa soxla ku ko suwoon ne koo xam ne moo koy jàppale ngir li mu bëgg mën a nekk te bu boobaa kon bu boobaa fa ah comme que loolu nag mooy benn bu yàlla kon du am idan kon bu boobaa kay la dina dem kullu ilahin yàlla bu nekk bi maa xalaqa li dina bind waaw kii dina ko waaw bëgg lii kii na ko déet man tamit dama cee bokkoon comme bés bon benn bés kenn bëgg lii keneen ki ne ah non non man nag lii laa bëgg waa loolu bu doon loolu kon noonu la doon demee tamit kon wala ala ba'duhum ala ba'd léegi nag ki nga xam ne yàlla bépp doole bu boobaa mooy dina féete kaw keneen ki daal di koy noot te bu boobaa kooku nekkatul yàlla kon wala ala te kon dina féete kaw de. daal di noot ba'duhum lenn ci ñoom ala ba'din ci kenn ci ñoom ala ba'din ci keneen ki subhaanallah waay waay gàcc nga laa ma borom bi ay waay moom moo set ci li nga xam ne moom mi amul dara luñ koy taq lu mu taq bañ ko koy taq bañ ko koy dindil waaw subhaanallah waay waay gàcc ngaalaa moom moom borom bi amma yasifuun ci li nga xam ne moom la ñuy melale ñoom yéeféer yi aalimil gaybi moom mooy ki nga xam ne mooy ki xam kumpadee wa shahaadati ak li ne fàng ak li feeñ fa ta'ala ak kawe te ak a kawe ba sori amma yushrikuuna li nga xam ne moom lañ koy bokkaaleel qul waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rabbi e yow sama borom imma turiyanni soit la nga daal di may wan maa yu'aduna li nga xam ne moom ngay dikk yéeféru màkk yii maa ah mooy amaana mooy li ma lay ñaan soit nga daal di ma koy wan rabbi bu boobaa laat falaa tajal nii bu boobaa bu dee ne boo leen di mbugal man damay nekk ci ñoom mooy dinaa fekk mbugal ma ah borom bi bu ma boole dee fil qawmi zalimin ci nit ñi nga xam ne ñooy bokkaalekat yi tooñ ko ci seen bopp ya ngay mbugal ëllëg xam nga lu mel nii mooy yonent ma lay sa sa suñu borom xamal na ko ne bu ma lay la waaye lii mooy di ko wan que ne mooy jaam daa war a aajowoo di ñaan boroomam saa su ne même yi nga xam ne sax boroomam garantil na ko moom da koy dolli di ñaan ndax ñaan jaamu yàlla la kon mu ne ko kon waxal loolu de wa inna mu ne kon rab mu ne wa inna te ñun ala an nuriyaka lii wa taxoon sayyidina Yunus ba mu gisee gaa yi mbugal mi mu wooleen ba sonn ñu bañ mu xam ne mbugal maa ngi ñëw moom mu dem ndax xam-xam bu mu xamoon ke ne borom bi ñi nga xam ne ñoo ko gëm buy mbugal yéeféer du leen ci boole moom mu dem waaye nag ndigal la laru lool moo moo jotagul loolu lañ ko yedde dee loolu kese la ko waroon bi doon wax ne ko waroo woon a dem nag même bu dee noonu la fekk joxuma la ndigal wallahu a alam mu ne kon nag wa inna te ñun borom bi ala an nuriyaka mooy li nga wax noonu man maa la wax sala li nga war a wax li nga war ñaan waaye wa inna ñun ala an nuriyaka ci kaw ñu wan la maa na'iduhum li nga xam ne moom laa leen di tëkkoo bi leen ko dik ci ay mbugal ñoom yéefiru Quraysh yi la qadirun aka ñoo ko man wan la ko te loolu nag wan ca mbalka ma nga xam ne ca lañ leen sànni ñoom ñépp naan leen di leen woo par kenn kenn yaa Shaybata ibn Rabi'a yaa Utbata ibn Rabi'a yaa Abul Jahl ibn Hisham yow ñoom ñépp ne leen man de gis naa li ma boroom sama boroom digoon muy dëgg ndax yéen gis ngeen li seen boroom digoon leen muy dëgg kon loolu boroom bi wan na ko de idfa mu ne ko nag deel jañ billati hiya ahsan li nga xam ne moo gën a rafet di alquran ji sa sunna dee ko jañe ak sayyi'ata mooy seen yu ñaaw yi di jóge ci ñoom yéeferu Quraysh yi àddina bi nan nga koy défendre di ko jaj par alquran du fa sa xel mu neex wala xel mu neexu sàmba wala dem ba déedéet alquran ak sunna nga koy jañee boo ko fi tegee di ko jéem a repousser ak leneen da ngay sànku ni ñoom rek nag leen di dañ lay xëcc si nga mel ni ñoom kon mooy éléphant billati hiya ahsan mooy jañal ak li nga xam ne mooy li gën a rafet te loolu mooy alquran ahsan al hadith as-sayyi'ata yu ñaaw yi jógee ci iblis ak i mbokkam nahnu ñun borom bi a'lamu a dëgg de wa qul ta waxal rabbi ee eh yow sama borom a'udhu bika maa ngi muslu di laqatu ñëw ci sa ginnaaw di laqatu min hamazati shayatin ci li nga xamante ne mooy laalum saytaane mooy li nga xamante ne jax-jaxu jax saane yi nga xam ne moom lay dugal ci xolu nit ki waaye noonu lu koy mbaali di ko xëcc wa a'udhu bika te maa ngi muslu ñëw ci sa ginnaaw di muslu rabbi yow sama borom ay yahdurun ñoom iblis yeeg abalisa yi iblis yi saytaane yeeg ay mbokkam di ma teewe waay waay maa ngi lay ñaan nga daal di may musal ci